nitu yàlla bu mag boo bële buur bu jub boo bële Seydina Zul Qarnayn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi muy nettali péripéties yi ak doxam yi doon dox ndax borom bi moo ko jàppandaloon daal di woon koy tayyul suuf si nga xam ne fu ci nekk dafa doon mën a dem waaw ci yooyu mu doon wër di dox di nemmeeku waaye tamit li nga xam ne moom la borom bi teg ci loxoom mu jiite ci la doon wax ne thumma atba'a sababa hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min duniha qawman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dha al-qarnayn inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka xarjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda qala ma makkannii fihi rabbi xayr fa a'inuni bi quwwa aj'al baynakum wa baynahum radma aatuni zubara al-hadid hatta idha sawa bayna as-sadafayni qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara qala aatuni ufrigh alayhi qitra fama istata'u an yadhharuhu wa ma istata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa idaa jaa'a wa'du rabbii ja'alahu dakkaa'a wa kaana wa'du rabbii haqqan noonu la borom bi nettalee seen bi mu ne Seydina Zulqarnayn waaw bokk ci buur yi nga xam ne ñoo dajaloon kaw suuf ci njub le Grand li gaa yi Alexandre le Grand kéefër la yéefër la woon waaw comme ni nga xam ne boroom xilaasu zahabi as-Sayyid al-Haaji Malik alayhi ridwaanul Malik mu koy leeral ni képp ku ne Alexandre le Grand moo doon kii bokk Zul-Qarnayni mooy mooy mooy al-Iskandariya moom ah al ah, kooku moom juum na waaw kooku moom nga xam ne taalibe arsata taalis la woon <laughs> arsata taalis arabe yi arsata taalis la ñuy wax Aristote waaw waaw alors que kee nekkoon ku sell koo xam ne da doon wéetal borom bi alors que kee ñoom Aristote ñoo xam ne ay yéeféer la ñoon ay bokkaalekat la ñoon ay Athéna wa ki ñoom mag ñoom ñooñu la lañ doon jaamu xam nga ne ñoos ñooñu sori nañoo gaa yi moom de waaw Alexandre le Grand jamais taalibi Aristote la woon al-Maqduni al Iskandar ah, al-Maqduni le le macédonien kooku du kii de du Dul Qarnayni mukk waaw sahibul xilaasa nga koy leeral foofule radiyallahu anhu alayhi ridwanul maliki kon qaalu mu kon bi nga xam ne ci la dem ba ñëw ci benn barrière boo xam dafa am ñaari sadday ni ñaari barrière waja dafa la fekk min duniyaa ca suufu barrière mooy laata nga fay àgg ndax ñoo tëj foofu fële ay nit ñoo xam ne xawuñu sax di comprendre waxu keneen ku dut ñoom waaw ñoom parce que brassé wuñoo kenn mooy du gëndeewuñoo yeneen peuple yi bay mën a wax seen kàddu ñoo wala yooyu moom tuuti rek daanaka keneen ku wax lu wuteeg ñoom li ñu xam duñ la xam duñ la xam dara waaw laa yafqahuna ñuy dégg-dégg bu sew xawalan benn wax bu wuteeg seen yos xaalu ñu ne ko nag biñ gisee Dul Qarnayni ñëw ñu ne ko yaa Dul Qarnayni eh yow Dul Qarnayni <laughs> xanaa bu doon mbiru waxu wolof dañ naan eh yàlla dikk na waaw waaw mooy waxu wolof buñ ne yàlla dikk na te pour yàlla daa jóge fee ñëw mooy. fii man problème ba ma amoon xaw ma nu ma koy lijjantee diw mii ñëw nga xam ne bu ñëwee xam naa ne day day day day sama problème man problème mu 500 euros la amoon. sawaay mii nga xamante ne nii tabe gi moo tabe nga gis ko rek na la yàlla dikk na loolu voilà mooy <laughs> ah <laughs> ça tombe à pic waaw yaa Dal Qarnayni eh yow Dal Qarnayni inna Ya'juuj wa Ma'juuj mufsiduuna fil ard ne ko gis na mufsiduuna fil ard dañuy yàq ci kaw suuf rek waaw gis nga suñu suuf si saccage lañ fii def buñ fi ñëwee daal ñoom daal ay aso la ñuy def ci ñun waaw bu ñu defee seen asso yu bon yi yàq fi lu bari daal di retiré wu waat buñ demee ba ci kanam ñëwaat dalaat songaat ñu def fi ay ravage yàq fi lu bari ay yàqkat lañ ci kaw suuf waay waay fa hal naj'al laka xarjan ndax duñu dajale dara ci as wala ay or wala xaalis wala dara loo xamante ne nii moom lañ lay jox bu ko defee nga def baynana wa baynahum sadda bu ko defee nga def suñu digganteeg ñoom li nga xamante ne mooy ab barrière bokk lu dox suñu digganteeg ñoom ba yàq gi ñuy def di jóge fa ñu ne di ñëw ci ñun dootuñ ko man xaala buur bu mat buur lool taxu ñoo jóg côté bii njàngat yi ci nekk ci ni nga xamante ne mooy ku jiite réew noonu nga war a impliqué ñi nga xam ne ñoo lay ji ñoo ñooy waa dëkk ba waa réew ma te xam ne yow dong bu fi gaay gaay yi ne yow daal yaay l'homme providentiel yow yaay lo la personne provi providentielle boo ñëwee lépp dox bu leen ko gëmloo déedéet waaw bés ko fi dañuy foog na yow booy falu si rek fal nañ la mooy seen suuf si jeex na alors ko mbir mi demewul noonu waaw mbir mi demewul noonu da ngeen di xam ne réew mi lu koy defal man la ak yéen surtout yéen sax. waaw surtout yéen man je peux donner le tampon je peux donner la direction mais ñi nga xam ne bras yi war a defar fii ak xel yi nga xam war a defar réew mi yooyu ci yéen la surtout man nag en tant que njiit maa leen di montrer la voie à suivre waaye nag bu dee man ak man la dara du dox waaw loolu gisoon nañ ko benn koor <laughs> soppe <laughs> conférence soppe yi nday san Ah, waaw mu ngi am at bii passé lan lañ dama bii passé defuñ tafsir wal Qur'an dañoo ñëw ba foofu affaire xaw a kii xat ah ñu far soppi ko moom law daroon doon sax suuratul kii saar bu yow ghazwatu Badr maa ngi koy anfal voilà waaye nañ ko yaakaar <laughs> neneen lañ ko defee mooy wax histoire bi rek ci xare Badar waaw man nañ fa def nag li nga xam ne mooy euh, ghazwatu ci euh, suuratu euh, Kahfi ci loo xamante ne ni thématique la mooy jëluñ saar bi par benn benn le mu par mu aaya aaya déedéet par thème lañ ko jële woon gisoon nañ ci yii nii yëpp yi jëm ci yooyu ku ko soxla mu ngi ci archive in walillahi alhamdu wal kon mu ne leen maa qaala mu ne leen maa makkani fiihi rabbi xayr waaw li ma borom bi jàppandal de teg ko ci sama loxo man Dul Qarnayni xayrun moo gën li ngeen xam ne moom ngeen nar a dajale ci seen li yi nga xam ne moo ah, moom ngeen nar a dajale jox ma bu dee li jëm ci matériel bi alhamdulillah soldat yi ba àndal ñëw. ak ñi ma ànd ak man yor nañ ci lu doy ndax yéwénal mbiru fi ma borom bi suuf si borom bi teg ci sama loxo te man loxoy koy laaj moo ma tax a jóg moo tax bi may ñëw ñëwaale wu ma loxoy koy neex waaw ngir demaale nemmeeku ñi ma borom bi def ma jiite leen waaye bu amee dara lu ñu xam ne lu fay lu fay yànq la lu ñu war a réparer lu ñu war a defar sax ma defar ko kon nag maa makkat nii fii rabbi xayra li ma sama waroon jàppandal de moo gën seen lii ngeen di dajale. téye leen ko man daal li ma soxla ci yéen fa a'inuni bi quwwa dimbali leen ma ci force mooy yéen ñëw leen jàpp ci liggéey bi ma leen nara li ma nar a def ba mu dox seen digganteeg xeet yi ngeen ñu wax di Yaajuuj ak Maajuuj ak yàq diñ fi ne bu ngeen ma dimbalee ay force ci seen bras yi ajal dinaa def baynakum wa baynahum radma <laughs> dinaa def seen digganteeg ñoom ab barrière waaw ab barrage loolu nag la yonent bay saa saa naan futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misl hada waaw dinaa ko def nan la koy defe mu ne aatu nii zubar al hadid jox leen ma indi leen ma ay dogitu weñ feer mu jël def ko teg ko samp leen leen ranger leen hatta ida saawa bayna as-sadafayn ba li nga xam ne xur ya ne woon la ñëw mu tëj ko comme ñaari euh, xur ñaari montagne yoo xam ne dañoo séq benn bërëb xam nga ci digg bi mooy yoon wi foofu diggante ñaar yi comme loolu daal ne gaa fa lañ doon jaar moom la jël jël gas def fa li nga xam ne mooy feer bi waaw def leen nivele leen bañu tolloo ñoom ñépp ba sadd daal di fatt ñaari côté foofu nga xam ne fa lañ mën a génne mu leen nag ëpp leen mooy taalu taal ne leen ëpp leen ngir tàngal mbir mi bam tàng bam tàng jël nekk safara hatta ida ja'alahu naaran qaala aatuni jox leen ma ufri alayhi qitra les architectes déglu leen waaw tabaxkat yi bu ngeen bëggee tabax loo xamante ne nii du gaaw a dajjee ko xool leen fii Dul Qarnayn ni muy tabaxe radiyallahu anhu waaw waaw feer bi tàngal ko bam tàng di jër mu ne indi leen ñi jël cuivre atuni ufri alayhi qitra jël cuivre bi nag sotti ci waaw non seulement mu dëgër këcc waaye daal di nekk lu liis liis boo ko laalee mel ni da ngay sa loxo day day day day day eh? mel ni ku dëgg ci peau de banane waaw ngir lan ngir gaa moo tax li muy wax famasta'u ah ay yazharu wa mastata'u lahu naqba ba mu ko defee nag Yaajuuj ak Maajuuj xëy na def liñ doon def ñëw ca gaa yi defaat la ñuy def ba ñëwee fekk fa ngandum barrière boo xam ne yëgul way waaw ngay mooy dalay wan ne Seydina Dul Qarnayni radiyallahu anhu ci temps bu limité bu gaaw ci la dóor liggéey bi mu daal waaw ñu xamee ci ne boo amee projet yitte mooy amal yitte que li nga bëgg a def yow na nga fexe mu daan waaw na nga fexe ba taxawal ko mais nekk fi tàmbali mbir di yaadaani nañ bàyyi ba beneen yoon ak nàngam ak sàngam comme ñoom ñi nit ñiy def ñoom ya diw ma bi li leen borom bi di def ba tax tax ba mënuñu fëq li nga xam ne mooy barrière bi mënuñu koo toj waaw gis nga Dul Qarnayni bi mu amee yitte ba affaire bi kii bu kii ko da koo mu daanu mooy da koy taxaw waaw amul retardement xam nañ kii bi liggéey bi nii la dans combien de temps lañ ko mën a def temps ay wa respecter les délais waaw mais ñun lool lool lool boo ko naan saa yi lool tubaab yee ko man kan la kan la waaw nga la tubaab yi def oo maire ba mais ma ko gis nga fii nii Europe gi melul nii Sénégal la yu tardé yooyu de yor sa kër di ko liggéey xaalis bee ngi fi lépp ngi fi mat na sëkk fukki maçon dinañ ci dugal sa kii ku la wax am waaw daanaka rawatina même yi nga xam ne sax benn architecte bu ñu xam la moo koy jël affaire yi nga gis retard yeeg délai yi nga xam ne yi ñu joxe woon kenn du ko respecté léegi nag ku nekk joxe ngànt lii wa lii wa tax fii moom gars yi dañ lay wax lu leer. dans combien de temps vous pensez pouvoir réaliser l'œuvre li ñu bëgg nga def ko ci ban waxtu ñaata jamono ak ñaata xaalis ngeen négocier ba d'accord léegi nag jour bu am retard bu ne yow yaay fay ñu wax ne jour boo retard comme ñu ne le 2 mai le 2 juin la waroon a pare muy suba <laughs> tey le premier juin <laughs> ah jeudi premier juin ah, ah waaw waaw <laughs> tolloog lan ñu ngi ci zul qa'da <laughs> ñu ngi ci zul qa'da du zul qa'da waaw bés boo fi retard rek nangam ding mu ko fay ñoom <laughs> mu yaay pénalité gis zul qarnayni radiyallahu anhu ba mu bëggee ba mu kiiwee da koo gaaw def gaa yi ñëw famastata famasta'u an yazharu biñ ñëwee bëgg a yàqati ñoom Maajuuj gis mënuñoo jéggi mur bi barrière bi mënuñu ko parce dafa liis lu ñu laal wadd waaye wa mastata'u te dafa njool dafa kawe lahu naqba tajit mënuñu koo fëq waaw dinañu fëq bay yaaja ci loolu dinañ ci ñëw ci xadiis yi côté xadiis waaw mu tegal leen ci bam pare mu ne leen qaala hada rahmatun min rabbi gis nga barrière bii réalisation bi ñu def bu leen ma ñëw di ma nga yëkkatee foog ne man la man la man déedéet waaw gis nga nit ku baax nitu yàlla nitu xam nit ku xam borom bi lépp lu borom bi jaarale ci loxo du wan nit ñi boppam borom bi la leen di wan waaw Zul Qarnayni la leen qaala mu ne leen hada rahmatun min rabbi lii de yërmande la nga tukkee ci sama borom liggéey bi yërmande yàlla bëgg leen a aar yéen doomu aadama yéen nit ñi rawatina yéen ñi dina jege ñoom moo tax non seulement indi gi mu indi ci yéen waaye jàppandal ma maa makkan nii fii rabbi xayr mu jàppandal ma ba mën a mata a fee taxawal def fi li nga xam ne mooy barrière bi lii def rahmatun min rabbi yërmande la bu tukkee ci sama borom waaw waaye nag. ngir yërmande yàlla yërëm gum yërëm jaam yee tax mu def lii nga xam ne lor bu rëy la ngir ñoom mu daal di koy fatt xëccal leen koo xam ne moom man naa liggéey liggéey boo xam ne bu ko defee lor gi jóge fee ñu gisa ci ne ab dararu yugal li nga xamante ne mooy lor dañ koy jañ waaw lépp loo xam ne day c'est nuisible day loraate day teg nit ñi ci fitna loolu dañ ko fee war a dindi yéen njiit yi bokk na ci li ngeen nga xam ne dafa gàllu seen loos yi mooy lépp loo xamante ne nii day indil ay métit waa dëkk bi waa réew bi ñi la borom bi jiite loolu loolu nga dafa jañ ko te boo ko defee bu ne grâce à moi <laughs> sa gaay <laughs> ah waaw ah, bu loolu man combien de présidents vous <laughs> ah <laughs> moi je <laughs> ak wax yu mel noonu nga xam ne gaa yi tàcc fi ñu dënd dënd yi rëg rëg rëg ñun moom gaa yi ñun moom beneen ca tuus ba ne quoi <laughs> mais waru ñoo def noonu danga war a alxam nañu sant yàlla rek mi nga xam ne moo ñu may ñu def lii lii def yërmandeem la waaw wan jaan yi borom bi hada rahmatum min rabbi waaye lu mu dëgër dëgër lu mu leen indil aafiya ndax ña leen doon sonal de dugal nañ leen ci foo xam ne prison la moo tax it dañuy jàng ci aaya bii que mooy tawax ay prison loolu loolu lu lu lu yell la ñépp ñoo xamante ne nii ci société bi dañ fee nekk yuzairuna al bilad wal buldan di taal naarul naar safara ci agression yi ñuy def rey nit ñi ñuy def sonal nit ñi ñuy def nangu seen alal yi ñu jël leen dugal leen foo xam ne seen ay mettre leen à l'abri ba dootuñu laaj dootuñu des des autres teg leen foo xam ne ñoom seenu lor du dem ci ñeneen ñi waaw yii dañ ko fiy jàng fa iza jaa wa'du rabbi waaye nu barrière bi man di demee gis nga bu sama dëxalu digëb borom mu yawmal qiyaam jim ne dina taxaw bu ñëwee ja'alahu dakka da koy rajaxe da koy moxoñe wa kaana wa'du rabbi haqqan te nag sama digëb boroom nekk na loo xamante ne dëgg la luy ñëw la waaw kon bii mooy première fois eh alquran tudde li nga xamante ne mooy mbiru Yaajuuj ak Maajuuj fekk jamono ji nga xam ne kon moom lañ doon yàq kon gisaale nañ ci kan moo defar barrière ba rab mu boobu yeneen tuwaay saa saa jox naan fu ñu xel yow min rab mi ya juuja wa juuj kon gis nañ ci kan moo ko defar d'abord <laughs> ak ñooñu ñooy ñan léegi nag des na question bi ma la waxoon mais fan la nekk loolu loolu la ñuy mujjee insha allah buñ paree ci yi nga xam ne moom la ñuy wax yi kon benn affaire ango waaw <laughs> say <laughs> da nga da nga impatient gi xam fan lañ nekk. yaa ngi réseaux sociaux yeeg affaire yeeg satellites yi wax sànq man de yow xam nga man ne non bàyyi bañ agsi ji <laughs> xuliqal insaanu ajula ni dañ ko bind ci yàkkam di de fay xaaral rek <laughs> dina baax insha allah liñ <laughs> ci am loo xam ne bu soobee sunu borom nga xam ne loolu lépp rahmatun min rabbi la waaw ñu wax li sayyidna Dul Qarnayn radiyallahu anhu wax kon boobu kon mu ne ubbi nañ ko tey kon xam nañ ki ko tabax mooy sayyidna Dul Qarnayn radiyallahu anhu moo ko def kon moo ko tabax te xam nañ kon lu taxoon mu def ko ak ñan ñoo ko santoon léegi nag ñu ñëw ba léegi ci alquran beneen bëlëb bi nga xam ne noonu la tudd mbiru ya juuj ak ma te boobu mooy bu ñuy ñëwaat ñoom bis bi nga xam ne nag mooy wa'du rabbi bi Zul Qarnayni jeexale fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan loolu mu jeexale waa wa'du rabbi boobale nag bu ñëwee suñu boroom tudd ko ci suuratul anbiya waaw waaw mu ne wa xaraamun ala qaryatin ahlaknaaha annahum la yarji'un xatta ida futixat ya'juuju wa ma'juuju wa hum min kulli xadabin yansiluun waqtaraba alwacdu alxaqu fa ida hiya shaaxisatun absaaru alladina kafaru fa ida hiya shaaxisatun absaaru alladina kafaru yaa waylanaa qad kunnaa fii gaflatin min haadaa qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin suñu boroom ne wa xaraamun dafa impossible ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un gox boo xam gox boo xam ne dama leen alak c'est impossible que yawmal qiyam duñu delloo duñu dellu ci seen boroom këne daal ku faatu jeex na ni ko yéefari jàppe du lool de am na ci boroom xam-xam yi ñu ne aay bi loolu lay tekki wa xaraamul mooy mumtana dafa nekk lu impossible loo xam ne manu nekk waaw ci peuple moo fi mën a jële këne ñoom yow man xiyaam du ñu dellu laa yar joxoon du ñu dellu ci seen borom que du que buñ deewee duñ dellu seen borom loolu c'est impossible mooy ñoom ñëppay dellu ci seen borom am ñu ne non wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un mooy c'est impossible peuple boo xam ne alak naa ko que ne ñoom ci kaw suuf fii di fi dundaat c'est impossible loolu man da ne waaw waaw loolu manu la ci kaw noonu ñenn ñaa laabi zaida la <laughs> ah kene mooy de delluwaat ci borom bi alak en ba pare yén ñëwaat ci kaw suuf loolu mënu la ne waaw ah, bi yenu na bu ci nekk dëgg la mu ne nag mooy du ñu delluwaat ci àddina di dund loolu mënu la ne waaye dafa impossible ak ay waa gox yoo xam ne alak naa leen kene du ñu dellu ci ñun bañ a dellu dinañu des sa barzax gama leen bàyyi ku faatu ci yaa nga ca barba hatta ila futihat ya'juj wa ma'juj ba ni nga xam ne ci la ñuy ubbee ya'juj ak ma'juj gog et magog waaw ba ni ñu leen di ubbee fam ca barrière ba leen Seydina Zul Qarnayni defaloon borom bi def ñu ubbi ko loolu dinañ ñëw côté hadith bi hadith yi buy ñëw nan nan la ñuy def ba daal di koy ubbi nan la ñuy def ba loolu Seydina Zulqarnayn radiyallahu anhu defaroon ba mënuñ ko woon a jéggi ba agsi ci nit ñi di continuer seen yàq gu bon ñi nan lañu def loolu yonent may sa ko leeral mu di téye ba ni nga xamante ne ci ñuy ubbe ya juuj waa ya juuj ak ma juuj ñu baree lañu ñu ni euh, ba kii mujjee faatu bu ñu leen tegoon fii teg waa ya juuj ak ma juuj mais waaye ñu ak dañ leen a gis ëpp noo xamante ne nii da nga gis nga yorenti ba saa saam ci boppam moo ñu ko leeral. kon suñu borom ne noor fala dinañu nekk ca fama leen teg barzax waaw hatta iza ba nga xam ne lañuy ñuy ubbe Yaajuuj ak Waajuuj ñu daal di leen génne fa ñu ne wa hum min kulli halabin yansiluun fu kawe fu nekk gis leen ñuy di ñëw yansiluuna di gaaw. di descendre ca fa ñëwoon di wàcc fees tal di jiiroo nit ñi nag di leen saax saaxee waaw mu ne bu ko reewgee mooy ñoom nag seenum ñëw tekkiwul ne buñ ñëwee rek mooy ab àddina bi tukki ne déedéet moo tax suñu boroom tekki ne waqtarabal wa'dul haqq te loolu yi dinañ ko ñëw ci hadith insha allah di leeral que ne ñoom après ya juuj ak ma juuj am na luy xew seen gannaaw ak avant ñoom juste avant ñoom ci amaaratu saa yi nga xam ne moom la yonent bi saa saa waxoon fukk yu mag yoo yële nga xam ne ñooñu gën a rëy dix les plus grands signes de l'arrivée de ça du jour du jugement dernier bokk na ci génn ak ak ma juuj am na yu ko jiitu am na yu ñëw am na luy xew seen gannaaw lool ñooy lan lool tamit insha allah dinañu ci taxaw ne ah, yi nga digga bari na ma ne ma wax ah noo bëgg ñu def tey fay <laughs> ah. <laughs> ah ah ah duñu ko ko wax léegi mooy affaire dafa am suite alxuraan la ñuy njëkki fan la ko alxuraan wax noon la boroom xam-xam yi noonu la ñuy rosé noonu la ñuy doxale te yeneen may saa saa gis nga bu doon ubbee xutbaam yi day jàng leen ci alxuraan wax ay kii yëpp jàngam ak sàngam kon loolu la loolu lépp ci moom lañ ko roye <laughs> après ñu door a ci loolu nag xadiis yi <laughs> gisoo bor Imaamu Nawawi buy ubbi buntu yi ni muy def alxuraan lay tàmbalee quelques aaya après indi hadith en ah, fait <laughs> kon waqtarabal wa'dul haqq kon digëb dëkk ba ba suñu ba Seydina Dul naan fa iza jaa wa'du rabbi moom lay wax nii borom bi ne nag ah digëb boobu nag daal di jege muy digëb dëgg bi muy taxaw yawmal qiyaam tey bu keroogee fa iza hiya shaakhisa shaakhisa absaaru alladhiina kafaru gis nga. bëtu ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi weddoon yàlla buqee ko ndax tiit mooy boo tiitee di ngay xullee sa bët di xool sa kanam te ko sax ndax tiit noonu la seen bët yi ko raw lay def ñu naan yaa waylanaa waay waay woo nañ suñu toskare xad kunnaa ñun de dañoo nekkoon fii xaflatin ci jégg di min haadaa ci bés bi waaw waxoon nañ ñu ko ñu ne du am boolewuñ ko woon sóoraale wuñu ko woon waaw li am ba des daal kunnaa zaalimiin ñu ñii dañoo nekkoon ñoo xam ne ay tooñkatu suñu bopp lañ ay bokkaalekat lañ woon ba bés bii ñëw nag gëmuñu woon yonent yi ah yàqu nañu alayhimu salaatu wassalaam kon fii la alquran ñaari bërëb yi la tudd li ci wàll gog ak magog bii di ñëw nag ñu dugg ci hadith yi yonent bi saa saa nan la ñu nekkalee ñoom nan la ñu nekke nan lañuy ñuy dunde ba bés bii suñu borom naan waqtarabal waadul haqq